turam moo doon Safwaan ibn Mu'attal ibn Rubay'a ibn Rubay'a ibn Xuzaa'i ibn Muhaarib ibn Murra ibn Faalij ibn Zakwaan as-Sulami summa Zakwaani loolu doon turam di Seydina Safwaan ibn Mu'attal ibn Rubay'a ibn Xuzaa'i di doomi ku ñuy wax Xuzay boobu di doomi Muhaarib ibn Murra ibn Faalij mu bokk ci waa Banu Sulami Banu Salima lañ naan Banu Sulami as-Sulami ku fa dëkk lañ naan as-Sulami mu waa Banu Salima summa Zakwaan yi ndax ndax lan ibn Faalij ibn Zakwaan bokkoon ci kojug waa Zakwaan moom Seydina Safwaan ibn um Safwaan ibn Mu'attal ah moom nag euh, boroom xam-xam yi dañu wute ci kañ la kañ la dugg ci lislaam boroom xam-xam yi dañu wute kañ la dugg ci lislaam am na ñu ne am na ñu ne ah moom Seydina Safwan bi avant ghazwa bii ñu ghazwatul Muraysi' am ci cinquième année bi ghazwatu Banil Mustaliq avant ah, loolu moom ci la dugg ci lislaam am na loolu am nañu wax loolu ah fekke na nag ay xare yoo xam ne comme yeneen xare à bii di ghazwatul Khandaq te imaam al-Waaqidi nee na fekk na Xariir ah waaye am nañu ne nag xare bi njëkk a fekke ànd ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Safwaan ibn Mu'attal mooy ghazwatul Muraysi' te ak tuddam moom mi na Safwaan mu ngi ci saxiixayni ci xadiisu seydatu Aïsha radiyallahu anha biy nettali qissatu di xadiisul ifki nga xam ne mooy nettali duur wiñ ko tegoon te loolu seydatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha nee na keroog kon bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu escale jóge Muraysi' ñëw ci yoon wi ba jege Medina ñu def escale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne jóg leen ñu dem moom mu dem di seeti benn caqam bu réer mu fekk gaay ñëwaat fekk gaay dem mu ne keroog moom sayyidatu Aïsha nee bi ma ñëwaatee ma ne naa toog fii amaana bu ñu seetloo ne ñëw newuma woon ci fiñ ma doon teg ci biir xaw daj gi ci mbaar moomu ñuy teg ci gëléem buñ ma seetloo dina ñëw fekk si ma fii ngir jël si ma nee na may nelaw ba noonu bi ma fa nee may nelaw ba ci la may rombe ki nga xamante ne mooy Safwaan ibn Mu'attal Mu'attal as-Sulami waxoon nañu Seydina Safwaan li taxoon mu doon nekk ci ginnaaw gisoon nañ ne xadiis Seydina Omar ibn Omar radiyallahu anhu dane moom moo doon laaj yonent bi alayhi salaatu salaam da ko doon def muy nekk ci ginnaaw pour lépp loo xam ne dañ koo rotle euh, mu daal di koy for man koo yoral armée bi looloo taxoon moom Seydina euh, Safwan nan ne ci ginnaaw am ñu ne daa bari woon nag ay nelaw moo tax loolu it beneen wax la bu ne moom dafa newoon koo xamante ni nii ku bari woon lu muy nelaw la am ñu ne moom moo laajoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam buñ pare woon dafa doon nekk doon jullee kër jaamu yàlla ba di julli moom mooy mujjee dem ci tooli xare yi mooy ñubbee mijj mooy ñu mujjee ñibbi keroog nag bi muy dem ba arme bi dem moom bi muy kii la gis comme ni Sayyidatu Aïcha wax ne ci la gis benn silhouette bu tëdd fa arafani xiina ra'ani wa kaana ra'ani qabla xijaab mu daal di may xàmmee bi ma séenee la ma xàmmee ndax moom kat dama doon gisoon na ma lu jiitu woon laata ndax jamono yi aayatul xijaab bi ne ci suuratul ahzaab wàccoon na ah, biy digle muuraay mu ne moom nag li tax mu xàmmee ma mooy dama gisoon dama doon gis laata suñu boroom di digale jullit ñi ñu nekk ñuy def xijaab ah kon Seydina Safwan boobu bi moo xam ne ci la gis Sayyidatu Aïsha kon radiyallahu anha mu ne fastayqadtu bi istirjaa'ihi hiina arafani Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ne ma yeewu bi nga xamante nii ci laa dégg li ma yee man mooy bi dama gis rek ne inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun mooy ah inna lillahi ñun de ci buur yàlla lañ jóge wa inna ilayhi raji'un ci moom lañuy dellu ci riwaaya imaam ibn isxaaq bi dane fa lamma ra'aani qaala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un da'inatu rasulillah nee na bi ma séenee mu ne inna lillahi mooy lii de moom lu rëy lu lu lan moo xew ba soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ñépp dem moom mu des fii moom rek bay nelaw ci fii nga xam ne mooy bërëb biñ defoon escale ah, mu ne moom sayyidata Aïsha lool moo ma yee mu ne ma jóg fa xamartu wajhi bi jilbaabi nee na ci laa daldi fa xamartu ma daldi muur wajhi li nga xamante ne mooy sama xar kanam bi jilbaab yi ak li nga xamante ne mooy sama jilbaab mooy li muy muuroo lii mooy lan wajhi lii mooy mooy burqaab loolu laa la waxoon ne la waa kër yonent bi alayhi salaatu salaam soxnaam yi noonu lañ doon muuroo te loolu amul benn boroom xam-xam bu ci wuute waxoon naa la nag kan mooy boroom xam-xam luy boroom xam-xam voilà Ah, te loolu incha allah ahkaamul yi jëm ci wàllu xijaab ak yooyu incha allah bu ñuy ñëw ci eh, yonent mi alayhi salaatu salaam di denc sayyidatu Zaynab bint Jahsh dinañ ci ñëw ndax xadiis sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu wa ardaahu bi mu ne bi li nga xamante ne nii moo waral eh, wàccu suuratul suuratul eh, aayatul xijaab yi nga xam ne mooy wax. ci wàllu euh, euh, euh, alxijaab mooy muuraay loolu insha allah te loolu waroon nañ ko gis nag avant yi ndax sayyidat Aisha lii ci xadiis bi dane te moom dama gisoon laata laata ñuy digle kon xijaab kon lool mooy wane ne kon instant bii fekkoon na xew-xew boobu am waaye insha allah buñ dinañ ko dab dabaatal bu ko defee ñu gisaale ci ahkaamu yu jëm ci wàllu xijaab muy muuraay ak bon lan moo ci nekk ak wuute yi nga xam ne moo am ci boroom xam-xam yi ci naka lañ koy defe insha allahu taala kon mu ne kon ma muur sama xar kanam ah, mu ne fa wallahi ma takallamna bi kalima wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirjaa'i sayyidati Aisha radiyallahu anha mu ne maa ngi wàcc yàlla ne waxul ak man benn baat manit waxuma ak moom benn baat te dégguma ci moom benn kàddu benn baat lu dul inna lillahi wa inna ilayhi raji'un gi mu wax mu ne wa hawaa xatta anaaxa raaxilatahu fa wati'a ala fa qumtu ilayha fa rakibtuha mu ne ci la yësale gëléem gi mu yoroon mooy waxuñ dara dégguma ci moom dara lu dul laata bi may dóor a gis lim ne waxee inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nee na mu yësal géléemam daldi koy daldi dëgg ci ngir mu taxaw ngir mu bañ a bouger ba ni nga xam ne ci laa koy ci lay ware ci kaw géléem gi fantalaqa yaquudu bi raaxila xatta atayna al jaysh euh, mu ne léegi mu daldi jël ci nu mu tudd euh, nu ñu koy waxati nee na mu daal di di wommat mooy ma yéeg ci kaw moom muy wommat li nga xam ne mooy gëléem gi mooy muy wommat Sayyidatu Aïsha nee na ma yéeg ci kaw gëléem gi moom muy euh, wommat li nga xam ne mooy gëléem gi di dox mu ne xatta ataynaal jaysha ba ni ñuy dabe li nga xam ne mooy arme bi na fi nahri dhahira nee na nag bi ñu leen di dab ci njolloor xam nga lii nii mooy sayyidatu Aïsha fi fanaanoon foofu mooy ak guddi la ca suba ga ca la Safwaan ibn mooy ba dem yonent bi alayhi ban leen naan nañ leen dem loolu guddi ji la ca suba ga nag ca la Safwaan ko gis léegi nag nee nañu mu kon mu yësal géléemam ma yékki mu may wommat ba ni ñu àggee ba dabe arme bi fekk nag ci diggu njolloor mu ngi tàng jër mu ne wahum nuzul ñu fekk ñoom daanak dem nañ ba defaat beneen escale yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñi màndaloon qaala sayyidatu a ne fa halaka man halak mu ne mu daldi alku ñi alku ci loolu loolu nag mooy fa halaka man halaka ah, mooy la gis ne mooy ah, waxul duggul ci detaayu ñoom ana lan lañ wax dane rek fa halaka man mu alku ñi nga xam ne ñoo alku ndax wax ya wax ah loolu bokk na ci li nga xamante ne moom lañ doon mooy li naafiq yi wax naafiq yi eh, dañu ne biñ gisee Seydina Safwaan fekk ñoom defaat nañ escale ñoom ndax naafiq yi dañu àndoon gisoon nañ Abdullah ibn Ubay ibn Salul keroog génn na ah, ba ànd ak armée bi dem Muraysiyan xare ji comme niñ ko doon yàgg a defe ñoom naafiq yi ah mu ne fa halaka man halak mu daldi alko ñi nga xam ne ñooy ñi al loolu nag bokk na ci ñoo xamante ne mooy ñi dugg nga xam ne am ci bàkkaar boo xam ne ci loolu rek ndax naafiqi euh, naafiq bu mag bi di Abdallah ibn Ubay ibn Salul keroog bi nga xamante ni nga xam ne moom moo sooke mbir mi moo ko jiite woon moom moo ko jiite woon naan moo am na yenn riwaaye dañ ne bokkul ak yi ci saxee bi moom Abdallah ibn Ubay dane ngan lan kii Aïcha ànd ak génn góor ñu jóge fële ñoom ñaar rek waaye waaye xam nga ne maa najaa maa najaa min haawa maa najat min hude waaye waaye xam ngeen ne kii muccul ci moom te ndaw si moom mii muccul ci waa ji muccul ci moom mooy pour wan ne mooy dugal ne na ñii c'est sûr que def nañ lu dul noonu ñoom ñaar rek léegi mooy loolu lañ doon wax am njort yu ñaaw yu ñuy wax mooy tuumaal lool mooy lool mooy indi turu ifk bi ñu tuumaal sayyidatu Aïsha ne da doon jaaloo wal iyaadu billah ah mais nag am na ñeneen ñoo xam ne ay jullit lañ ndaxa yu gëm yoo xam ne bi nañ ci affaire bi te ñooñu comme niñ koy gisee ah, ñoo xam ne dina leen tudd moom insha allah sayyidatuna Aisha radiyallahu anha mu ne kon mu alku ñi alku ndax njortu gu ñaaw guñ am bay tuumaal di am que ne ñii c'est mooy am na lu ñu ñoom ñaar léegi nag mu ne kon bim fa halaka man halak mu ne wa kaana alladhi tawalla kibara al ifki Abdullah ibn Ubay ibn Salul mu ne nag ki nga xamante ne moo ne woon porte drapeau ki nga xam ne moom moo indi idée boobu ba pare siiwal ko ci nit ñi mais nag Abdallah ibn Ubay c'était un vrai nafiq pur et dur koo xam ne mooy moom day nekk ci ginnaaw di tirer les ficelles mais pour nga jàpp ko loxo ci poche loolu yombul des fois nag buur yàlla gàcceel ko comme ni ñu ko gisoon ñu jàpp ko loxo ci poche mais bii nii mais bii nii rumeur bi moom mooy ki nga xam ne moo ko indi moom mooy ki nga xam ne moo créé xam nga euh, rumeur bu ne daa am ko créé mooy da ngay jékki-jékki dégg loo xam ne nit ñi di ko wax nga naan waa mais lii moom nan la ko kan moo wax mooy ngay am yow di laajte naan kan moo njëkk a wax wax ji mais am na boroom moom nag léeg-léeg moo tax rumeur yu bari pour nga remonter ba xam ki ko njëkk a wax loolu du yomb. da ngay jékki mu siiw ñépp di ko wax wala ñu bari di ko wax te amul benn cosaan dara du ci dëgg léegi nag ki nga xam ne moom moo moo sooke woon mbir yi moo yoroon affaire yi moo doon Abdallah ibn Ubay ibn Salul al xabiis léegi euh, bi nga xamante ne nii ci la wax lool moo tax mu ne wa kaana alladhi tawalla kibarahu kibarahu abdallah ibn ubay ibn salul moom mooy ki nga xam ne mooy abdallah ibn ubay ibn salul mooy ki sooke mbir mi moo créé rumeur bi ba nit ñi ñépp ñépp ñi dugg ñépp daldi dugg léegi moom nan la ko la la euh, ginnaaw lool moom sayyidatu aisha mu ne radiyallahu anha qaala Urwa léegi nag c'est imam euh, Zuhri ne Urwa nee na mooy léegi mooy mu dugal waxu Seydina Urwa mu ne uxbirtu annahu kaana yushaa'u wa yatahaddasu bihi 'indahu fa yuqirruhu wa yastami'uhu wa yastawshi ah mu ne uxbirtu man Urwa de euh, nettali nañ ma mooy nettali nañ ma de man Urwa këne Abdallah ibn Ubay niñ ko doon defe mooy moom mooy moo moo moo rumeur bi nan la ko doon defe mooy moom euh, mbir mi day doon dañ ko doon siiwal ci moom moom moo ko créé mais day bàyyi nit ñi day laal après bàyyi gaa yi gaa yi nekk ci mooy comme gaa am na gaa yu mel noonu dañuy ñëw créer benn sujet bu ndaw toog mel ni nag du ñoom ñoom gaa yépp di ci wax boo fekkee yow da naan kii kii moom du ci lenn daa toog rek di déglu ndekete yow moom mooy affaire yu shaaru ñu koy yaatal di ko tasaare wayu taxaddasu di nettali mbir mi di ci yaatal di ci di ci di ci commentaire ku nekk di joxe sa avis di joxe sa xalaat ci mbir yi naan waay waay xam ngeen ne loolu nit nit la ma ne nit nit la góor góor la jigéen jigéen la waaye ma yooyu daal saay ñun daal ma xam ngeen ne moos maa najaa min ha wa maa najat min waaye waaye xam ngeen ne kii muccul ci moom kii ndaw si waaye sa mujjul ci waaji ca waaji mujjul muccul ci moom da léegi nag bu ko gaa nettali bu ko bu bu mooy moom mooy kos après bàyyi gaa yi nag di xam ba fa yuqirruhu mu koy dëgëral nag wa yastami'uhu ko déglu di ko nag gina di gina polémique affaire bi di yokk polémique bi nag di yokk ci xar mi karam mu ne wa qaala aydan mu ne Urwa Seydina Urwa bokk na ci ñi solo xadiis bi ñi ko Seydina imaam Ibn Shihab jële mu ne moom Seydina Urwa lam yusamm min ahlil ifki aydan illa Hassan ibn Thabit wa Mistah ibn Uthatha wa Hamna bint Jahsh fi naasin aaxariin laa ilma lii bihim ghayra annahum usba kamaa qaala ta'aalaa wa inna wa inna kibara dhaalika yuqaalu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. mu ne moom Seydina Urwa ba léegi mu ne man nag mooy mbooloo moom wa man halaka mu alku ñu alku mu ne man Urwa de tuddaluñ ma ci ñoom ci ñu nga xam ne ñoo newoon porte drapeau wala ñi nga xam ne ginoon na yaatal duur woowu tuddaluñ mu ci lu dul Hassan ibn Thabit Seydina Hassan men incha allah après dinañ def tarjama buñ paree ci tarjama Seydina Safwan ibnu Mu'attal as-Sulami thumma az-Zakwani radiyallahu anhuma wa Mistah ak Mistah keneen kuñ ma tuddal man Urwa ginnaaw Hassan mooy Mistah ibnu Uthatha moom it insha Allah dina gis tarjamaam ginnaaw Seydina Hassan ibn Thabit wa Hamna bint Jahsh di Hamna di bint di doomi Jahsh nekk sëru sëru kan Sayyidatu Zaynab bint Jahsh di soxna ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk ñoom abu ahmad ibn jahsh abdullah ibn jahsh muy xam na boobu it ci la moom keroog ñii ñépp ay saxaaba yu baax lañ waaye tàbbi nañ ci fiile yooyu loolu nag dinañ ci gine ñëw ci njàngat yi incha allah pour gis ne rumeur bu amee léeg-léeg gravité dina tax sax gis nga ñoo xam ne ñu baax lañ woon daal di ciy tàbbi te dara du leen ci dugul lulul seen ñàkk prudence moo tax moo tax ku bëgg a mucc tegal euh, gis nga euh, boo xamee xadis bu dee xam nga xadis foog naa ku déglu affaire bi moom ku topp affaire yi xam nga mbir yi mooy ne du dañu naan nettali bi am na rek ñu ne askay déedéet dañuy seet est-ce que wér na am déet ku xam lool yow appliquer méthode muhaddisuuna yi rahmatullah alayhi appliquer ko ci sa dund waaw ku la nettali ay nee nañu nga jàpp ko min min min ad-du'afa loolu ci min al aqwal da'ifa lii dafa bokk ci wax yi nga xam ne jarula a dàq ganaar nga boole ko foofu loolu rek ka la ciy génne boo defee loolu ci noonu nga ciy génne nga appliquer à la li nga xam ne mooy méthode muhaddisuna yi ku la laaj nga ne ko ku la wax dara nga ne ko lii nga wax ci diw foo ko jële ci kan ko nangoo waaw boo ko defee gaay bu yàggee mu leer na nga mu wax nga ne ah waa dinaa ko laaj man nag dinaa ko laaj na vérifier bu boobaa bu yàggee jëwkat yi kenn dootul jëw sa kanam loolu waxati sa kanam dëgg lay doon léegi nag mooy nit moo tax da gis nit ku baax tombé ci piège boo xam ne ñu nettali ko ci diw bu baax mu ñëw gëm ko ba mere ko ci wala jàppe am ci moom njort bu bonta dara taxul lu dul ay nettali lu dul dëgg ndax lan manque de prudence am loolu la moo tax ñii nag Seydina Hassan Seydina Mistah ak Seydatuna Hamna bint Jahsh loolu leen dugal mu ne fii unas fii naasin aaxarin ci yeneen parmi yeneeni nit laa ilma bihim man Seydina Urwa xaw ma xam-xam ci ñoom mu ne li ma leer daal ghayra annahum usba comme ni ko ñoom am mbooloo la comme ni alquran waxe te loolu dinañ ci ñëw ci saar suuratu nuur aay yi nga xam ne ñooy wax ci xew-xew bii di xaadisatul ifki insha allah Seydina Urwa nag waaye malgré pour wan la ne mooy nit lu mu baax baax baax léeg-léeg mu tarxiis mën naa tarxiis mën na juum des fois mais manoo ne yow comme que juum na rek lu baax li mas a def yépp nga fàtte ko déedéet waaye kii masu fee def da dafa juum kan moo dul juum non maasuumuun yi ñooy yonent yi alayhimu sa wasalaam ana kan moo dul juum kullu bani aadama xataa doomi aadama yépp alayhi salaam ñoom ñoo ay juum dañuy def erreur sont susceptibles de faire des erreurs yow kay l'essentiel mooy ku def erreur après nga tuub wa xayrul xattaa'ina tawwaabun ñi gëm ci ñi def erreur moo ñi ñi nga xam ne dañuy tuub après waaye toog ne diw moom man daal ku perfect ku ma gis mu def ab erreur bàkkaar bu ndaw mooy gëmatuma la kon dootoo gëm kenn loolu nga leer la kenn dootoo ko gëm kenn dootoo ko gëm mooy Seydina Hassan malgré lii nii njuumte gii ko dal ba mu dugg ci piège ñoom Abdallah ibn Ubay ibn Salul ak ñoom Daïs naafiq yu bon yooyu ndax ñoom ñépp am na yeneen riwaay yu ne ñoom ñoo ñoo ne woon ñoom Daïs ak gaa yooyu tuddoon nañ leen ci jataay yële ñoom seen piège bi ñu lalal créer fomenter ak histoire boo xam ne bu bon teg ko ci deru yonent mi alayhi salaatu salaam ne waa këram dañ doon soxnaam da doon jaaloo mooy léegi am koo xam ne mooy ñu dugal ñu baax ñoo xam ne ndax tax nañ ñu tàbb ci piège waaye sayyidatu Aïsha malgré lool moom la moom lal mbir mi dal mais sayyidna Hassan moomu sayyidna Urwa nee na kaanat Aïsha an yusabba indaha Hassan mu ne malgré loolu sayyidatu Aïsha bien après loolu bi yonent bi alayhi salaatu salaam génnee àddina sax da doon bañ koo xam ne day wax loolu noonu sayyidna Hassan xam nga nit mënoon nga ne ndax am na benn riwaay boo xam ne Seydina Urwa mii nee na naa Hassan dafa ñëw di wax ay vers nee na ma ne ko mais du kii moo wax ci yow li mu wax mu ne ko waaye waaye kii moom la yonent mi alayhi salaatu salaam moom nii da doon tagg yonent mi alayhi salaatu di wax ci yonent mi alayhi salaatu ak mu koy mu koy mu koy soññ ngir mu dal ci kaw yéeféri malgré boo waxoon lool xoola mu koy mu mooy Urwa xam nga loolu ku mu dal nit simple dangay ngay mere boo mooywul kala ko def keroog ngay mujjee tuddanteeg moom wala mu def ko sa mbokk ah diw sama doom lay diw mal njaaloo ñu dem ba yëg ne loolu amul que loolu ak tuuma la woon ñaata nit ñoom ñoo man ginnaaw loolu ki nga xam ne moom moo doon tuumaal seen doom wala seen mbokk malgré loolu nanguwul ku ko wax lu dul noonu nanguwul ku ko ŋàññ waaye day bëgg kuy rafetal ci moom commencé ko ci moom ci boppam loolu daal bari ñu ko def sayyidatu Aïsha nag as-Siddiqa bint Siddiq moom radiyallahu anhuma wa ardaahuma comme baayam rek Seydina Abu Bakr mooy mu fàtte lépp ba sayyidat Seydina Urwa di euh, doom ji ndax Urwa yi doomu doomu magam la di sayyidina asma bint abi mu ne sayyidatuna aisha radiyallahu anha da doon bañ ku ŋàññ Hassan malgré lim def wa taqulu te da ci doon teg moom sayyidatuna aisha naan innahu alladhi qaal naan bu leen fàtte malgré Hassan bu dee nit man naa ñëw naan moo waxoon lii ci man man mi ko wax bu dee man mi nga xamante ne nii man mi nga xamante ne nii man la mbir mi dal Hmm? maa ko man mon la wax ci mbir mi man maa nanguwul ko wax ci moom lu dul noonu wa taqulu mu koy utal naan ko déglu leen bu da doon wax sayyidina Aisha innahu alladhi ku nar a taxaw nar koo wax lu ñaaw lu ndax lim ma wax man yëg leen ne moom mooy ki waxoon ne fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi Muhammadin minkum wiqaa'u Allah mu ne xasaan kat moo ne woon fa inna abi wa waalidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum wiqaa'u sayyidat Aisha ne bu ko kenn ŋàññ bu kenn wax xasaan lu dool noonu de ëpp naa def waaw ndax moom moo ne woon di tagg yonent mi alayhi salaatu salaam naan fa inna abi dëgg-dëgg man sama baay man xasaan wa waalidahu ak sama baay baay mooy sama maam wa irdi ak sama njaboot sama der ak sama sama famille lépp sama njaboot li irdi muhammadin minkum wiqaa'u ñoom ñi ñépp sama baay sama maam sama askan sama der ak sama lépp day nekk di défendre di protéger deru seydina muhammad alayhi salaatu wassalaam ak njabootam kon ki wax loolu kay Sayyidatuna Aïsha malgré lii lépp muy fàttali ne leen di leen fàttali que ne moo waxoon lii de kon nag bu mu tarxiis rek ngeen nar ko di ŋàññ bu ko kenn ŋàññ sama kanama Allahu akbar waaw loolu la idfa billati hiya ahsanu sayyi'a non fa idha alladhi baynaka wa baynahu adaawatun ka annahu waliyyun hamim moo tax Seydina Urwa ba muy wax lool fekk Hassan ñëw fa di wax mu naan ko kew kii nii ak lim ba wax ci moom mu fàttali ko yim def xoolal mujj gi Seydina Hassan radiyallahu anhu comme ni meloon la continuer nekk koo xam ne di défendre Sayyidatu Aïcha di wax ci moom ay vers yu am solo yu baax mooy boo defee lool koo xam ne dalaa def lu dul noonu nga def ko lu gën a rafet lu rafet waxuma lu rafet de mais lu gën a rafet nga ko defal kooku day mujj la naroon a nekk gàkk-gàkk seen diggante day mujj nekk koo xam ne dalay sopp ngeen am liñ naan copain keuse Allahu akbar kon loolu la Sayyidatu Aïsha wax mu ne kantaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa daa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ali ibn abi taalib wa usaama ibn zaydin xiina stalbata alwaxyu yasaluhuma wa yastashiiruhuma fi firaaqi ahli nee na nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu daldi Ah, woo Seydina Ali ibn Abi Taalib ak Seydina Usaama ibn Zayd ah, ngir daldi discuter ñoom ci est-ce que daa war a tàqale kook Sayyidatu Aïsha walla déet léegi lool lan moo ko waral mu ne xiina stalbasa al waxyu alayhi waxyu bi nga xam ne mooy waxyu bi instant bii yépp nettali bi mu amee xabaar mais du du benn jour la xewa ah. weer weer la wax yu bi dara ñëwul suñu boroom wàccewul dara la <laughs> léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam dégloo kon Seydina Ali ak Seydina Usaama ibn Zayd ah. Ah. ci loolu consulter leen ci dégg ku nekk li nga wax mu daal di dem déglu sayyidatu Barira ci mashura ak sayyidina Ali moo ko wax mu laaj ko radiyallahu anhuma mu daal di koy laaj moo am na ci benn riwaaya dane summa xaraja xiina sami'a min Barira ma qaalat ginnaaw gi yonent bi alei génn euh, dem bi mu déggee sayyidatu Barira wax lii mu génn ci riwaaya Hisham ibn Urwa mu ne qaama fiina xatiban fa tashahhada wa xamida allaha wa asna alayhi bima huwa ahlu summa qaala amma ba'du mu ne ah moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu daal di yéeg ci minbar bi ginnaaw bi nga xam ne ci la déglu nag Bariira daal di wax li muy wax mu daal di yéeg daal di ci riwaay Hisham ibn mu daal di yéeg ci minbar bi daal di def sermo daldi sermo sermon yi ni fa xamidallaha mu daal di tudd yàlla daal di koy sant sant yàlla wasna alayhi daal di koy bàkk bi ma huwa ahlu li nga xam ne moom la yelloo moom borom bi subhaanahu wa taala ci ay bàkk ki tagg mooy daal di koy tagg daal di koy eh, eh, moom sayyidatu euh, sayyidina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ah léegi mu daldi yékkoon ci minbar ci minbar bi mu ne ma ba'du ginnaaw bi waxee loolu lépp sant yàlla loolu la xutba yi noonu lay commencer loolu mooy kóor xutba dafa am loo xam ne colonne vertébrale boo xam ne du deñ voilà mooy sant yàlla daal di koy bàkk julli ci yonente bi alayhi salaatu bu dee ne ci comme ay jumaa loolu gisoon nañu ko après amma baadu loolu ci sunna yonente bi alayhi salaatu salaam moo tax c'est imaam al mu def baabu amma baadu waaw <laughs> buntu ngi amma baadu waxoon naal nag ci jamono yooyu summa amma baadu loolu moom du sunna mooy wax ba pare ne summa ginnaaw gi am ma bandu déedéet boo bëggee topp dë euh, sunna dëgg-dëgg al it al ib al ittiba'u xayrun min al loolu topp moo gën kere léegi nag yow mooy ne loolu amul amul contrainte waaye mooy dama lay wax ne mooy ku def leneen it baax na mais dama ne la ku bëgg topp sunna boo jaarul sax ci amma bande bi kenn du la ne def nga bàkkaar waaye nag comme que sunna nga nga la jullit bu bu yeewu bu ne di xeeñtu ah bu dee nag sunna nga bëgg da ngay wax amma ba'du voilà mooy ci xutba yi ak booy commencer waxtaan boo waxee julli ci sant yàlla alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma ba'du wala amma ba'du loolu loolu waxoon nañ bon ci li ci jëmoon ci amma ba'du am nañu ne woon mooy faslal xitaab bi nga xam ne moom la joxoon Seydina Daawud voilà loolu am nañu ko wax nga xam ne boo ko waxee nag après nga daal di dugg ci li nga xamante ne mooy li jëm ci mbir mi léegi nag nee na fastandara léegi mu yéegee kon ci minbar bi fastandara min abdillah ibn ubay yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi sàkku ci jullit ñi ginnaaw bi mu leen seer bi mu ñëwee dajal leen ci minbar bi ci jàkka ji mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam kon fastandara min abdillah ibn ubay wa huwa minbar mu daldi sàkku jullit ñi kan moo koy fajal vraiment problème bi nga xam ne nag mooy Abdallah ibn Ubay mii voilà koo xam ne daal mooy jóg euh, ba lii nii nga xam ne moom la def nii am koo xam ne daal ana kan mooy jóg daal daal di koy yemale palaasam wax moom nag loo xam ne wax dëgg yàlla Eh, ndax li mu wax ci sama ñoñ mu ne moom yonent bi aleyhi salaatu wasalaam la ko waxe mu ne yaa ma'sharal muslimiin yéen mbooleem jullit ñi man ya'ziruni min rajulin qad balaghani anhu adaahu fi ahli wallahi ma calimtu ala ahli illaa xayran walaqad dakaruu rajulan ma calimtu alayhi illaa xayran wa ma yadxulu ala ahli illaa maci kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne man yacdiru nii ana kan moo may dimbali comme li imaam annawawi wax a am nañu ne man yacdiru nii mooy ana kan moo may man yansuru nii am na mais imaam an-Nawawi moom li mu dëgëral dane anakan kan mooy taxaw ci utal ma ngànt bu dee ne dama ko mbugal moom Abdallah ibnu Ubay ci li nga xam ne moom lay wax jóge ci tukkee ci moom moom dan jàpp ne loolu moo gën a dëgër ah am ñeneen ñu ne mooy ana kan dimbali ci waajooju ci waajoo xam ne mais yonent ma lay saar sa moom tuddul tuddul tur de waxul kan la dane man ya'zuruni min rajulin qad balaghani kan moo may kon dimbali wala bu ma ko tegee mbugal waa jooju mu utal ma ngànt ci ay ñoñam ci waajoo xam ne balaghani jote na ma anu adahu fi ahli mooy ne ak loram ah ci sama soxna jote na ma lor gi mu teg ci sama deru soxna te lool mooy ci sama kaw la ko teg voilà mooy tuumaal gi nga xam ne moom la ko tuumaal sayyidatu Aïsha ci loolu léegi mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam wallahi ma alimtu ala ahli illaa xayra maa ngi wàcc yàlla ne moom de jooju jote na ma ci moom lu ñaaw lool mu wax ci sama soxna waaye man alayhi salaatu wassalaam de xawma ma sama soxna lu dul lu baax yiiw rekk laa xam ci moom muy sayyidatu Aïsha waaye xoolal alayhi salaatu wassalaam allahu akbar mooy mbir yi xam nga léeg-léeg nit ñi problème am ñu jàpp ko que kenn ki moo gën a siiw te moom réellement mooy mooy kilifa gi ñépp centré mbir mi ci moom kese alors que bu dee ñaar lañu keneen ki moom comme que kiiwul ñu bàyyi ko mel ni bokku ci muy Safwan ibn Mu'attal as-Sulami yonent mi alayhi salaatu salaam fàttewu ko moom it bokk na ci tuumaal du sama soxna rek lañ tu la kooku tuumaal ci waajoo xam ne moom jote naa ci moom mu wax ci sama waa kër lu dul noonu waaye wax ko tamit ci ñeneen te tamit du moom rek mooy du waajooji rek du benn waajooju rek moo tax mu ne walaqad zakaru rajulan maa alimtu alayhi illaa xayran tudd nañu benn waay boo xam ne muy Safwan ibn Mu'attal ci mbir mi man de alayhi salaatu wassalaam ni ma xamee ci sama soxna li ma xamee ci sama soxna di Aïsha lu dul lu baax moom it xamuma ci moom lu dul lu baax te wa maa yadxulu ala ahli illaa ma'i te du dugg sama kër masula dugg sama kër lu dul man lay àndal man alayhi salaatu wassalaam la xam nga nit ñu bari nag gis nga lii nii xam nga léegi sutu réewi wolof ñoom erreur yu mag lañuy def mooy soxnaay diw loo ko jege-jege yow waroo ñëw këram di fa dem noonu rek dem seeti soxnaam noonu tawaa ji newuf loolu loolu dafa xaraam nga nekk fa moom yéen ñaar kese xam nga dafa xaraam loolu la suñu boroom di tere di wéet googu noonu nga xam ne loolu la alxuraan di tere yonent bi alayhi salaatu salaam di tere ñaar góor ak jigéen du ñu wéet lu dul ne seytaane moo leen ñetteel te tamit yow même bu dee defoo dara mais yow def nga lu dul noonu en suñu boroom moom l'islam li mu tere waxul ne ay bu dee après la ngeen di def yoonam newu ci mais li muy mooy ne lii bu ko kenn def bu ko kenn def loolu la tere léegi da gis gars yi surtout nag ñun wolof yi problème dëgg la pour wane ne waa ji sama copain keuse lañoo ñoo bokkul lépp léegi da gis sax yi ñuy séq soxnaa yi seen xarit mais da nga naan mais ñii ñii xanaa ñii duñu xalaat da ngay ñëw gis ma am na daal na ma bi ma demee Sénégal 2015 bi <laughs> euh, koo xamante ne ni moom ma gis ko mais ci kaw lalu waa ji la ñëw toog noonu soxna see ngi toog moom mu ñëw yéeg ci kaw lal wi toog ci ci wetu soxna si mais affaire bi man man mu ngi bëgg jële kaw goo xam mais ko ci ñoom du dara ci ñoom ndax amaana kii nii xarit euh, soxnaay frère am la wala loolu moom pour ñoom du dara tëdd nag tàllali tànkam mooy yoo xam ne yow après da ngay ci laa ne ah vraiment je suis Sénégal quoi je suis revenu ndax loolu <laughs> dañ cee bari le yoo xam ne a ah, nit nag mën na cee bañ sax bàyyi xel ndax loolu la ñuy gis muy demee di tàpp santeeg di gi nga gis ñeen ñi di dóorante fii di waxante lu ne di wane ne waa ñoom dañoo dañoo dañoo duggante dañoo daanaka benn lañu alors ko loolu erreur la dem kër kër nit boo fay dem àndal ak moom bàyyil ba mu nefa boo bëggee dem sax seeti soxna yow bàyyil ba waa ji nga ne ko nga woo ko ne ko man de damaa bëggoon a ñëw ziar si leen mais loolu wax ko ñoom ñépp ziar leen ñoom ñépp kañ ban heure nga fay ne mu ne la heure tel mu ne la insha allah kon dinaa fa jaar est-ce baax ci yow mu nga daal di jaar heure boobu loolu la yaa subhaanallah kon mu ne mu ne kon tuddal na te dégg ñu ngi tudd koo xamante ne nii man xamaluma ko lu dul lu dul lu baax ca du dugg sama kër du dugg ci sama soxna yi illaa ma'i du dugg ci sama soxna yi lu dul man la àndal man alayhi salaatu wassalaam ah, mu ne summa qaala Urwa mu ne ginnaaw gi mu ne Urwa nag nee na qaalat Aïsha sayyidatu Aïsha nee na wallahi inna ar-rajula alladhi qiila lahu ma qiila la mu ne waa jooju ñu wax muy Mistah ibn Uthatha mi nga xam ne moom lañ wax liñ ko wax fii moom le da wax Sayyidatu Aisha nee wax naan subhaanallah ba ba mu yégee ne gars yi di ko tuumaal ne ko da ngaa njaaloo Sayyidatu Aisha nee na mais da ne subhaanallah mais fa walladhi nafsi bi yadi maa min kanafi unsa qat mu ne ah, moom da wax naan muy Seydina Mista ibn Usasa da wax ne maa ngi wat ci yàlla maa ngi wat ci yàlla këne man masumaa masumaa wuññi mooy yére bu nekk ci mbaggu benn jigéen masuma ko sax dindi nan ngeen may tuumaale naan ma dangay danga dama damaa njaaloo masumaa yëkkati mbaggu jigéen wuññi mbaggu jigéen mukk masuma koo def euh, euh, non katif waxul katif kanaf maa kashaftu min kanafi mooy masula mooy mooy masu li mu ci bëgg a wax mooy masula am seq jigéen dara ci lu jëm ci wàllu sëy sax mooy temps yi la woon kon suñu boroom kon keroog bi nga xam ne kon ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ila bayti siddiq eh, daldi def discours am boobu wax ak sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ngir bu dee ne daa def bàkkaar daa am njuumte dafa juum ci bàkkaar bi mu def ba def bàkkaar boobu na ko reconnaître ndax bu dee jaam bi moom loo man di def ci bàkkaar boo reconnaître daldi tuub taaballahu alay buur yàlla daldi lay nangul sa tuub daldi lay jéggal waaye bu dee ne defu ko buur yàlla dina ko setal fa sa yubarri fa sa yubarri ukilla yu Allah azza wa mu ne diis aaya ñoo wàcc ci moom di ko setal moom as-sayyidatu Aisha bint Siddiq radiyallahu te mooy aaya commencé aaya onze ci suuratu nuur ba aaya kon buur yàlla daldi wàcce lii daldi koy setal euh, moom Seydina Safwaan ibn Mu'attal as-Sulami moo tax mujj gi jote woon naag sax naa Hassan après ci loolu ba dóor Seydina Hassan naa Hassan ñëw daal di koy wax yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko jéggal ko mu ne ko may ma dóoram boobu mu la dóor mooy bul fayyu am na ci yoo xam ne benn mu daal di koy neexal Seydina Hassan ne ko ngir nga jéggal kii nga xam ne mooy Safwaan ibn Mu'attal ah moom nag Safwaan ibn Mu'attal ginnaaw bi mujj na am soxna mujj na am soxna moom Seydina naa Safwaan ibn Mu'attal as-Sulami ndax ah ñëw na waa ci sunanu Abu Daawud rahmatullah alayhi ak li nga xamante ne nii moom la imaam al-Bazzari soloo na ko imaam Ibn Sa'd ak imaam Ibn Hibbaan indi na ko ci saxiixam imaam al-Haakim tamit soloo na ko ci ñu jëla ko ci yoonu al-A'mash an Abi Saalih an Abi Sa'iid al-Khudri radiyallahu anhu mu ne anna imra'ata Safwaan ibn Mu'attal jaa'at ila Rasuulillah fa qaalat mu ne soxnaay Safwan ibn Mu'attal as-Sulami thumma az-Zakwani radiyallahu anhu soxnaam dafa ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne yaa rasulallah inna zawji yadribuni idha sallaytu wa yuftiruni idha sumtu wa la yusalli salatan salata al-fajr hatta tatlu'a ash-shams soxnaam ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko kalaame mu ne ko ah yaa rasulallah yow ndawal yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inna zawji gis nga sama soxna sama sama jëkkër di Safwan ibn Mu'attal yadribuni idha sallaytu bu ma jullee bu may julli bu ma jullee bu jógee gis ne julli naa mu dóor ma bu ma wooree mu daal di may dogloo mooy wooru naafila bu ma wooree wooru naafila mu ne ma dangay dog wala yusalli salaatal fajri hatta tatlu ash te fajar kenn mënu koo jógloo fajar loolu moo tax ñenn ñi ne woon amaana li moom li tax keroog ci ghazwatu al-Muraysi' mu mu yéex a jóge foofu ba gis sayyidatu Aïsha di nelaw mooy moom nelaw ko fa téye woon ndax daa bari woon ay nelaw te moom du julli fajar mooy fajar fii mu ne bu ñépp doon nodd mooy moom du yeewu xam nga ma nit ñoo xam ne noonu lañ bu ñu xasee nelaw lal bi ñu bi ñu tëdd boo ko dajji woon ñoom duñ la yëg duñu la yëg nga toj mur bi duñu ko yëg loolu am na ñoo xam ne ay nelaw yu profond la ñora ah. lool lool lool nit ñi da nga koy gis léeg-léeg ci ay nit ñoo xam ne ni ñu mën a nelawe mooy dara mënu leen a yënkal bu ñuy nelaw man nga leen a jële fii ci lal ñu tëdd ci salon bi nga jële leen fa yëkkati leen yóbbu leen ñuy dox de nga téye seen loxo ñuy kayang kayang ba ci seen néeg nga bàyyi leen fa bu ñu yeewoo nga ne leen yow yow lii duñ ko yëg ñu ne déedéet safwaan bii nag soxnaam si ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko kooku moom noonu la mel wala yusalli al fajra du julli salaatal fajri julli fajar hatta tatlu ash-shams lu dul jant bi daal di fenk moom daal jant bu fenk ci lay man a yeewoo xaala léegi nag bon Safwan indahu mooy bi mu koy kalaame dafa ànd ak moom voilà fasa alahu léegi nag kon nag léegi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax Safwan nag ne ko ah waa lii san soxna si kalaame la moom loo ciy tontu yow moom nee na danga koy dóor bu jullee bu jullee nga koy dóor bu wooree nga ne ko dogal bu te fajar doo ko julli lu dul jant bi daa fenk waaye yow looy tontu ci loolu Safwan ne amma qawluha yadribuni idha sallaytu fa innaha taqra'u surati wa qad na'aytu anha mu ne eh, eh, li tax nag kantaa li mu ne man eh, dama koy dóor bu dee ne bu dee day julli mooy ne moom buy julli day jàng saar yoo xam ne anam suuratu saar bii di wax suuratu xaar suuratu nuur bii di wax ci affaire ifk bi dafa mel ni boobu ndax da ne day jàng suurati wala suuratay suuratii saar bi nga xam ne mooy wax mooy ci mbiram moom mi nga xam ne dañ ko tuumaaloon man na tere naa ko ko waxat na xaytu naa nee naa ko muy jàng beneen saar mais saa buy julli saa rek saar boobu lay lay tari taman tere naa ko loolu moo tax bu kiiwee ma dóor ko buy julli bu jullee di tari saar boobu ma dóor ko ndax pourquoi jàngu leneen saar yi muy jàng muy jàng saar yi muy jàng saar bi nga xam ne man ci la ñuy ca fa la nettalee ñu ma doon tuumaal liñ may tuuma looloo tax yonent bi alei satu salaam looloo tax bu jullee ba damay bañ mu julli déedéet voilà wa amma qawluwaay yuftiru nii ida sumtu kantaa lim ne man dama koy dogloo bu wooree mu ne fa ana rajulun shabun la asbir parce que man jeune laa boo xam ne sama xemmem ci soxna yi sama penchant ci wàllu li may soxla ci sama bopp mënuma koo muñ koor gi man doy na ma sëkk koor gi nga xam ne farata la bu paree jeex na man manumaa muñ manumaa muñ loolu yàlla moo koy bind ay nit te loolu loolu la man noonu laa mel mooy ne ku aajowoo sëy lu bari la kuy am rapport yu bari ak soxnaam kon nag comme que ay moom du wooru farata wooru naafile la loolu moo tax moo tax imaam Abu Dawud da ko indi foofu këne ci buntu këne Euh, euh, jëkkër ji am na droit dogloo ki nga xamante ni mooy soxnaam bu dee dafay woor wooru naafila sii si loolu am naa mooy ne ndaw si jëkkëram bu ko neexee bu wooree wooru naafila mu ne ko da ngay dog waaw am na ci droit loolu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam te am na ci riwaay yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la ko wax na ko waaw wax nga dëgg ci loolu voilà te am na tamit yenn xadiis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam benn jullit bu jigéen bu mu woor fekk boroom këram daldi fiy nekk illaa bi iznihi lu dul ci ndigalam bu ko joxee ndigal ne ko wooral nag waaw loolu mais mooy bu mu woor woorum naafila te loolu gisoon nañ ko ci wàllu bi ñuy wax ahkaamu siyaam non non non parce que gisuñu façon yeneen woor yi wooru naafila yi dugguñ ci laa yaxillu limri'in limra'atin tu'minu billahi an tasuuma illaa wa wamra'atuhu wala wa ba'luhu xaadir illaa bi idni aw kama qaal alayhi salaatu wassalaam daganul ci benn jiil jigéenu jullit muy woor boroom këram nekk fi teew lu dul mooy wooru naafila moo xam nag lu naafila naafila wooru tamxarit la arafaat Euh, euh, ay ayyaamul biid yooyu yëpp ndaw si bu dee jëkkër ji àndu ci du woor buur yàlla nag dina ko fay buur yàlla mi nga xam ne ci tabeem ak mbaaxam gu yaatu dina ko bindal tiyaabaay koo xam ne dafa woor waaw tax innamal a'malu binniyaati moom mi la moom mi ngay sàkku ak ngërëmam ngërëmam fi mu nekk yow pour yow soxna si mooy bu la sa jëkkër nee bul woor wooru naafila nga bañ koo woor loolu mooy ngërëmu yàlla foofu mais pas nga naan noonoo dëgërante bopp damay woon mooy yow léegi mooy nga yàlla te nag ñaar yooyu mooy am nahyu wal amru bu ñu bu bu ñu ida boobaa lan ngay ji ngay kii jiital mooy am am am nahyu moom mooy jiitu comme que dañ laa tere kon bul def ndax dafa xatan dañu dañu dóorante il faut nga def ci benn kon loolu ngay def kon moom Seydina Safwan ne looloo tax fa inni looloo tax ma koy dogloo man shaabun laa asbur laa asbir fa ana rajulun shaabun laa asbir man manumaa muñ manumaa muñ muy woor mu ne wa amma qawluha inni laa usalli hatta tatlu'a ash-shams fa inna ahlu baytin qad 'urifa lana dhalik fala nastayqiz fala nastayqizu hatta tatlu'a ash-shams mu ne kantaali mu ne man damay nelaw nelaw yoo xam ne damay nelaw duma yeewu lu dul ni jant bi fenke di génne mu ne loolu moom fa inna loolu man du ci ju man la jóge mooy ñun suñu famille noonu lañ mel mooy kii affaire génétique la mooy ne ñun fa inna ñun ahlu baytin ad urifa lana dalik ñun xame nañ ñu lool suñu waa kër mooy ñun moom ay dormeur par excellence lañ par excellence ñun dañoo dàqadi ñun nelaw yu fort moom dañ koo xame waa kër diw ñooñ moom bu nelawee du ñu yeewu mooy duñu ñu a yeewu lool luñ ñu xame la kon mu ne looloo tax ah sama nelaw yi nag li muy wax naan bu ma nelawee du ma mën a yeewu fajar lu dul jant bi génn loolu du ci mooy loolu suñu waa kër ñun noonu lañ ñu xame kon Ah, lii nii mooy li nga xam ne loolu la ko soxnaam si même bu dee ne am na yenn ci boroom xam-xamu xadiis yi comme imaam al-Bazzaar ak ñooñu même imaam al-Buxaari rahmatullah alayhi ñoom dañu jàpp ne xadiis bii nii euh, bon demewul nii mooy am na njuumte ndax ndax imaam al-Bazzaar moom dañ damay ragal ne imaam euh, Amash da koo jële si koo xam ne du fiqa ba pare mu daal di def tadlis ndax moom mu dallis la woon mooy. Euh, mu daal di fay teg koo xam ne place jële ko koo xam ne wóorul mais mu moom mu dindi kooku an ne an teg fa koo xam ne ku dëgër la waaye loolu noonu loolu waxam jooju imaam al mooy loolu noonu dëgërul ndax imaam Ibn Sa'd soloo na ko te foofu imaam Amash dane haddathani Abu Salih Abu Salih moo ma nettali kon loolu dafa leer te ñi nga xam ne ñoo fa ne mooy góor ñu dëgër lañu te imaam ibn Daawud indi na mutaabaa ci loolu tamit bi nga xam ne ci la ko indi léegi nag nga ne non ndax imaam al Buxaari moom su mu teg mbir mi mooy ne mooy li li mu wax moom Safwaan ibn Mu'attal ne moom masula la maa euh, ma wallaahi maa kashaftu kanafa unthaa maa ngi wat ci yàlla maa kashaftu masumaa masumaa ja këne moom masula Euh, sëyëg kenn moom foofu la teg imaam al-Bukhari ndax indi na ko ci adabul mufrad mais après dane moo affaire bii nii day mel ni bon hadis bii nii moom daal dafa jàpp ne du safwaan bi amaana beneen safwaan la mais bien sûr moom la ndax dara dàqantewul ak këni mais loolu mooy jamono jii nii jamono ji mu doon wax nii temps ghazwatu Bani Mustalik amul woon soxna waaye après dafa am soxna loolu c'est simple voilà loolu c'est simple que ne kon après dafa am soxna kaw kuur mu daal di jeex affaire bi daal di teggeeku ah kon Safwan ibn Mu'attal kon lool la mooy kooku as-Sulami te tamit gis nañ ne Yonent bi alayhi salaatu wa na ko lu rëy nee na ñoom zakaru zakaru rajulan laa alamu lahu illa xayra ci nettali eh, eh, fomante histoire boobu nee tuddal nañ ma nit koo xam ne man xawma ci moom lu dul mooy lu rafet man loolu daal laa am ci moom moom nag Seydina Safwan Euh, boroom xam-xam ni rahmatullah yi xam nga ci riwaay imaam al Buxaari yi ba sayyidatu Aïsha dane woon ginnaaw gi ñu daal di koy faat ci yoonu yàlla moom nag loolu moo am ne kañ la génn àddina boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ cee wute ku mel ni imaam Ibn Isaaq rahmatullah alayhi moom dane sayyidina Safwaan te du moom rekk ko wax loolu tamit la imaam Ibn Sakan wax ne euh, moom mu ngi génn àddina ci xilaafatu seydina Omar ibn al fekk ñu doon ubbi ci benn xare ci la génn àddina moom seydina Safwan ibn Mu'attal as-Sulami ah loolu la wax mooy ci euh, jamonoy seydina Omar ibn al-Khattab waaye euh, mooy jamonoy seydina euh, Omar ban at ban at ban at dix-neuvième année bi ginnaaw gàddaay yonente mi aleyhi salaam ci la génn àddina ku mel ni ñoom imaam al-Waaqidi ak ñeneen ñoom dañ ne ci xilaafa euh, na moom génn àddina bien après ça am ñu ne dund na ba ci xilaafa Seydina Muawiya moom Seydina Safwan ibn Mu'attal muy soixantième année bi am nañu ne ci la génn àddina ci bërëb buñ naan Sumaysa te loolu ci la imaam at-Tabari daal di dogu ne lii mooy li gën a dëgër waaye wuteeg li imaam Ibn Isaaq wax ne moom ci Seydina jamonoy Seydina Omar ci la génn àddina wallahu nag ta'ala alamu imaam al-Waaqidi moom dane kii imaam euh, az-Zahabi rahmatullah alayhi dane lii nii moom mooy mooy bi am ci wax yi moom dafa rëy quoi diggante dix-neuf yépp Euh, année bi ci gàddaay yonent ma ne saab saam lu génn àddina ba soixantième année bi non loolu amaana moom moo tax moom dañuy dëgëral da ne non amaana kon beneen Safwaan la quoi mais lum ci man di demee dañ naan allahu taala alam ay zalika kaan buur yàlla moo xam dëgg-dëgg ana wax yii yëpp lan moo ci nekkoon réellement lan moo ci nekkoon dëgg-dëgg ana ban jamono la génn àddina kon kooku mooy Seydina Safwaan ibnu Mu'attal al-Mubarri min as-samaa moom mi suñu boroom daal di segal ci aaya yoo xam ne yu ñuy jàng ci suuratu nuur ba ilaa yawmi diin mook sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anhum anhuma wa ardaahuma wa anna bihima wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahuma wa ma'waahuma